a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du fayaquulu al-imaamu al-haafidu hujjatu al-islaam abu zakariyaa an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasa mi'a wa xamsa baabu taxriimi taswiiril xayawaani fi bisaatin aw xajarin aw sawbin aw dirhamin aw diinaarin aw mixaddatin aw wisaada wa gayri daalika wa taxriimi ittixaadi suura fi ha'itin wa saqfin wa sitrin wa imaamatin wa thawbin wa nahwiha wal amri bi itlaafi suura walillahi alhamdu wal minna ci suñu jataay bii ñu génn ñu ngi woon moo doon suñu ñaareelu jataay ci suñu série de hadith yi ñu gis ci suñu bunt bi di chapitre trois cent cinq di wax xaraamal gu ñu xaraamal di dessiner loo xam ne daa am wala bi représenter loo xamante ne dafa am jëmm euh, loo xam ne dafa am bokk ruux dafa am ngay dund xayawaan euh, moo xam nag ci euh, tapis xeer yére ci pièce de monnaie walla moo xam bu xaalis wala or biir wala yi nga xam ne ñoo ko fi taxawal léegi ak billet de banque yooyu yëpp day duggaale ci biir ak xaraam gu mu xaraam nit ki di ut yooyu di leen ut benn ci yi ak digle gi ñu digal ñu yàq lépp loo xam ne ay représentation la ay image ak yu mel noonu Euh, ci ñu ngi woon ci ñeenti xadiis yi njëkk yi bu njëkk bi moo doon mille six cent soixante-huit mu ne woon al imaam al haafiz an-Nawawi Nawawi an ibni Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal muy jële ci doomi Umar ji di Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inna alladhina yasna'una hadhihi as-suwar ñi nga xamante ne ñooy defar yii nii muy euh, image yii de di leen représenter yu'azzabuna des na leen yawmal qiyaamati bu sib taxawaay ba yuqaalu lahum dees naan naan ahyu aywa dekki leen maa li nga xam ne xalaqtum moom ngeen bind mu ne wa an aishata mooy xadis bi ci tegu mille sept cent soixante-dix-neuf mu ne wa an aishata mu ngi jële ci sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat qadima mu ne qadima dëgmal na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min safarin ci tukki waqad satartu te muuru naa sahwatan lii sama benn angaar bu ndaw bu def ay bagage alhamdulillah bi qiraamin ci ab bi yoo xam ne fii ci tamasil daa moon ay dessin falamma ra'aha bi nga xamante ne yonent bi saa saam ci la ko gis talawwana wajhu xarkanam gi daal di soppeeku wa mu ne ma ya Aïshatu yow Aïsha asaddu nnaasi radiyallahu anha ñi gën a tar ci nit ñi azaban bugal inda allah yawmal qiyaama fa yàlla bésub taxawaay ba alladina ñi nga xam ne yudaahuuna dañuy nirule bi xalqillah ci mbindum yàlla qaalat nee na fa qatta'naaha fa nee na ñu daal di koy daggaate fa ja'alnaa minhu wisaadatan aw wisaadatayni ñu defar ci ñaari eh, ab ñegenaay eh, wala ñaari ñegenaay mu ne muttafaqun alayhi hadith boobu imaamu Buxaari imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo alqiraamu mu ne woon bi kasril qaaf nan lañ koy takkee wa huwa sitru ah, kiram koy takkee te mooy ab rideau wastahwa bi fathil muhmala wa hiya suffa takunu bayna yaday al bayt wa qila at-taaq wa an-naafizu bil haa'it mooy li nga xam ne day wax sahwa li muy tekki xadis bi ci tegu woon muy xadis mille sept mille six cent quatre-vingts mu ne woon wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu kullu musawwirin fin naar mone ne Seydina Ibn Abbas lay jële xadiis bi muy Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu maa mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne kullu musawirin képp koo xam ne day def ay représentation di defar image yi fi naar safara la nekk fëla jëm yu jaalu des na ko defal lahu ñeel ko bi kulli suratin sawwaraha bépp bu mu defar rek ci yooyu ah, nafsun bakkan fa yu'azibuhu bu koy mbugal fii jahannama ca biir jahannama wal iyaadu billah qaala ibnu Abbaas mu ne mawlaana ibnu Abbaas alxabru radiyallahu anhuma nee na fa mu wax waaja fa in kunta laa budda faa'ila bu dee ne mënu la ñàkk nga liggéey sa loxo lii nga ma wax ah fasna'i shajar defaral garab wa maa laa ruuha fii ak loo xam ne amul ruux mu ne xadiis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al Buxaari na ko noon taalibeem bi imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi maa ñoo ko bokk solo bi ci mujjoon muy xadiis 1681 mu ne wa anhu al imaam al haafiz an-Nawawi mu ne mi ngi koy jële ci moom balee gi di Seydina eh, ki nga xamante ne mooy Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala nee na sami'tu mu ne ah man de dégg hmm? eh, lan la dégg ndawal yàlla li yaqulu mu naan man sawwara suratan fi dunya képp koo xam ne defar nga benn ci image yooyu di représenté yooyu ci àddina kullifa <coughs> dees na la ko yen waaw dees na la chargé an yanfuxa fiha ruux ne la nag léegi eh, yen ci li nga xamante ne mooy def ci ruux voilà eh, eh, ëf ko ci walaysa bi naafix Euh, kooku euh, du ko mën a def waaw waaw du ko mën a def waaw loolu moom du man man moom doo moom man du ko mën voilà léegi mu ne muttafaqun alayhi xadiis boobu daal imaamu alxaafiz albuxaari yi na ko noon imaamu muslim abul xusayni euh, rahmatullah alayhima ñoom dañoo ko bokk ñoo ko bokk solo léegi. xadiis yi lañ gisoon commencé ne woon nañ ci li nga xamante ne mooy euh, kii bi mooy li jëm ci wàllu euh, masala yi gisoon nañu walillahi alhamdu wal minna lu jiitu woon hmm, mooy euh, li nga xam ne moo doon xadiisu non non mooy li al imaam al ibn abdil bar al andalusi daal di wax nan la traité masala bi ci at-tamhid walillahi alhamdu wal minna léegi ñu waroon a gis li nga xamante ne gisoon nañ tamit ci bii ñu weesu li nga xamante ne moom la woon al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullah wax ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj ah, an ah, Euh, ad-Dimashqi tey nag ñu war a gis nag li nga xam ne moom la cheikh soo xam ne contemporain la Muhammad Taqi al-Uthmani euh, rahimahullah wa hafizahu waxoon nañ la euh, ne muy pakistanais la bokk ci shuyukh yi nga xam ne yu feeñ yi nga xam ne ay boroom xam-xam dëgg lañu def ci téere bi nga xam ne mooy takmilatu fathil mulhim bi sharh sahih muslim rahmatullah alayh boo demee foofu ci chapitre dix bi en tout cas selon taban euh, ci tom dix bi bokk euh, bi nga xam ne ci la agsi ci xadiis yi nga xamante ne moom la imaamul xaafizul muslim indi ci saxiix bi ci wàll wi wax ci yii te imaamu Nawawi doon ko shara doon wax doon ko commenté jotaay bii ñu génn bi mu agsee ci loolu moom euh, Cheikh Taqi Muhammad Taqi al-Usmani hafizahu llahu taala wa mu ne masalatu taswir fi lislaam mu ne masala lii nag masala at mooy di utal image fi l islam ci après dinañ gi eh, buñ paree ci kii dinañ gis tamit keneen koo xam ne waxuñu ko woon mais euh, euh, dina baax parce que moom tamit jàmbaar dëgg la muy Wahb az-Zuhayli <laughs> insha allah dinañ gis <laughs> saay kuy kooku ma la pourtant ku siiw la <laughs> peut-être da koo miinut mais ku siiw la moo def kitaabul fiqh al islami wa adillatuhu waaw Wahb az-Zuhayli syrien sëriñu syrien bu bu mag la contemporain la tamit dinañ gis moom insha allah li mu wax tamit tuuti pour tëje ko bu soobee yàlla bon pour l'instant kooku laa jàppagul amaana ñu yokk ci keneen mais euh, comme que surtout Muhammad Taqi bi li taxoon moo bëggoon a ci moom sax mooy daay indaale waxu ñeneen ñoo xamante ne ci jamono ji dañoo àddu ci wàllu yi te dafa gën yaatal sax euh, li al imaam al haafid Abdul Barr def yaatu na mais moom mii moo ci gën a yaatal sax ci ñi ma gis ñëpp voilà euh, boo dëgg la euh, Cheikh al Éthiopie ci sharh Sunan an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala euh, tamit yaatal na foofu ci ay bërëb yu wuute voilà boo demee tamit bon ci al-Bahr al-Muhit as-Sajjaj bi muy sharh Imam Muslim tamit indi na ay kii waaye euh, Cheikh borom at-Takmila mii moom daa gën a yaatal ci yëf yi euh, bon Cheikh al-Éthiopie moom deux mille vingt et y'a quatre ans la génn àddina Makka la ne woon hafiz euh, doon jàngale ci al-Haramul Makki rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a léegi kon ñu jël léegi nag dañuy gaaw parce que moom moo gën a guddule kon <laughs> kon ak Cheikh Mouhammad Taqiya al-Usmaniya waaw ñu ngi kon ci ak takmila waaw ah ah takmilatu fathil mulhim bi sharh sahih muslim rahimahullah mu ne masalatu taswir fi l'islam qawluhu mu ne wax c'est que hadis bi mu àggoon mu ne qawluhu la tadxulu almalaikatu baytan fihi kalbun wala suura loolu hadis yonent bi alayhi salaatu salaam la yonent salaatu salaam moo ne te loolu wax nañ la ne dinañ ko gis hadis sayna abu qataada bi dina ko indi non Abu Talha eh, ñun ci ci ci Riyad bi ngir nga bañ a sori muy xadis 1684 ñun bi ñu mujjee gis fii ci fi ñu yem ci ñeenti xadis moom 1681 quatrième xadis bi ñuy gis après mooy xadisu non mooy kii eh, troisième xadis mooy Abu Abu Talha mu ne yeneen saa sam nee na la tadxulul malaa'ikatu baytan fihi kalbun wala suura muttafaqun alayhi mu ne yonent bi alayhi salaam nee na laa tadxulu xadis boobu la bi mu koy sara du duggu almalaaykatu malaaka yi baytan kër wala nit boo xam ne fii nekk na ca biir suuratun image wala kalb waaye du caagante ne kalbun wala suura xaj du nag ñoom ñaar ñëpp wala image ñoom ñooy bokk noo mooy bu ci benn kese nekkee tax na malaaka yi du ñu dugg ci kër googu waaw léegi bon ndax malaakaay yërmande yi kese la wala ñeneen loolu am na luñ ci brosser tuuti bii passé mais loolu dina ki ñëw moom nii ah, Cheikh Mouhammad Taqi al-Usmani rahimahullah wa hafizahu mu kon wax ji yeneen saa laa ne laa tadxulu du dugg ma malaykatu malaaka yi baytan am wala kër fii boo xam ne nekk na fa biir kalbu ab kalbu mooy ab xaj wala suura waaye di caagante ne li nga xamante ne mooy image mu ne hadal xadiisu mu ne xadiis bi yadullu day tegtale anna taswira zawil arwaahi wa ittixaazu suwari fil buyut mamnuun shar'an xadiis bi moom day wane ne di jàpp di di taswir mooy di ko defar yow zawil arwaahi mooy le ki koy de kookee li nga xam ne daa am ruux watti xaalis suwar ak di jàpp li nga xam ne mooy day am ay ay image fil buyuti am mooy di ko defar yow zawaat zawil arxwaax waaye watti xaalis ak nit ki yi nga xam ne moom mooy leen di jënd tableau yooyu wala di ko defar lu këram wala di jël yi nga xam ne ci lañ ko def fil buyuti ci kër yi nu mamnuun loolu lu ñu tere la shar'an ci wàllu sharia mu ne wattafaqata a alayhi ci lii nag jumhurul fuqaha li nga xam ne ñooy Euh, la majorité lépp ci boroom xam-xamu fiqh yi rahmatullah alayhi moom wa bima wa bima anna tasawir al yawm asbahat sha'i'a fi kulli makan mu ne nag le fait tamit mooy léegi mooy image yi dañoo tasaaroo ci bépp jamono ci suñu jamono yi ci bépp bërëb rek fal nuurit awalan nañu njëkk indi pour traiter euh, masala bi mooy nañu njëkk indi al ahadith hadith yi nga xamante ne nii almaania yi tere an ittixaadiha an ittixaadiha ci di ko jàpp mu ne loolu nag kon nañu njëkke ah, awalan ci prime abord tàmbalee al ahadis hadis yi nga xam ne al maniati ñoom ñooy tere waaw fal nuurit awalan al ahadisa al maniata yi nga xam ne ñoom ñooy tere an ittixaadiha ci jàpp di ut image yooyee su ma ginnaaw gi natakallamu lan li lam bu ko defee ñoo an madahibil fuqaha fi hadha al majal après nag buñ ëndee xadiis yépp teg leen après daal di wax nag boroom xam-xamu fiq yi lan nañ ko dégg ci wàllu yi fa amal ahadis léegi nag mu tàmbale fa amal ahadis daal xadiis yi almaaniati wala fa amal ahadisul maaniatu gan daal xadiis yi nga xamante ne ñoom ñooy tere fa hiya kama yal yi ñu ngi comme nii léegi nag mu indi voilà man personnellement bu doon man maa koy traité comme nii mu def laay def mais bon après dañu waxoon nañ jël li imam al-Hasan Abdul Bar waxoon après imam Nawawi ak leen parce que ñoom li ñuy sara ñoom li ñuy sara xadiis yaa ngi ci ba pare ñoom yi nga xam ne moom la ñuy moo tax ñoom moo tax dinañ indi yeneen yi comme niñ ko gisee ni mu léegi nag mu ne comme nii la ne premier ani Abdillah ibn Umar léegi nag euh, bon bu dee xadiis boo xam ne ci ñeent yi ñu tudd fii dañ naan mooy bu Ibn Umar bi rek romb ngir gagner du temps ah voilà mu ah, nañ ci Abdallah di doomi Umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna alladhina yasma'una hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum akhrajahu al-bukhari voilà wax fi mu ko génne mooy hadith bu njëkk bi ñu am ci suñu bunt bi ñu nekk baabu tahrimi taswir al-hayawan ci li nga xam ne mooy riyadus salihin mooy ibn umar mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi defal di liggéey di defar image yi des ni leen di mbugal yawm al-qiyamah naan leen dekk leen li ngeen dugal kon boobu benn la mu ne deuxième an ibn mas'ud waaw mu ne ñaareelu xadis an ibn Mas'ud te boobu moom la ñuy gis ñu paree ci lii buñ paree ci ñeenti xadis yi xadis bi ci tegu nga xam ne foofu ñu ciy taxaw mooy ashadda an-naasi azaba côté boobu lañ comme niñ la ko digge woon moom la ñuy gën a taxaw mais sinon masala yi duñ ci jaarat alhamdulillah mu ne kon jële nañ ci doomi Mas'ud yi ne Abdallah moom tamit comme kële radiyallahu anhuma radiyallahu anhu mooy Mas'ud newuloon sahaaba voilà anna qaala nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na inna min ashaddi an-naasi adaaba yawma al-qiyaama al-musawwirun akhrajahu al wa Muslim mu ne nee na moom Ibn Mas'ud mooy yoneen saa saam nee ci gën a ñi bokk na ñi gën a tar wala ci gën tar bugul yawmal qiyaam mooy ñi nga xam ne ñooy defar image yooyu mu ne akhrajahu léegi nag est-ce que mooy sculpteur euh, dinañ ñëw tamit ci exactement mooy eh, yooyu après eh, eh, voilà mu ne kon lii imaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoo ko bokk solo mooy muttafaqun alayhi mu ne ñetteelu xadiis waaw mu ne qaala Abu Zur'a mu ne Abu Zur'a nee na muy sëtu kii Jarir al Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir al mooy Amr mooy Amr ibn Jarir doomu. jarir la mooy jarir ibn abdillah al-bajali yusuf abil umma doom kii sëtam la doomam gi jur kii abu zur'a bi yàgg nañ ko gis eh, moom day jële tamit ci maanam quoi ndax eh, jote na ko mu ne man dama ànd ak mu ne qaala abu zur'a ñetteelu xadiis mu ne abu zur'a nee na muy ibn amru ibn jarir al-bajali radiyallahu an ali jarir léegi mu ne daxal dama dugg ma abi hurayra moom nag dana qaala abu zur'a kese bu ko jaawale ak abu zur'a bi doon dund ñoom imam ahmad imam muslim ñoo déedéet kii mooy Abu Zur'a comme li ñu la wax moo tax mooy taalibi Abu Hurayra bi kooku surtout euh, Jarir euh, ibn Abdillah la radiyallahu anil jami mu ne daxaltu damaa dugg ma Abi Hurayra te ànd ak sama sëriñ ba Abu Hurayra fii daari Marwan ki daaru marwaan la gouverneur de Médine bi fa toogaloon ki nga xam ne ki ko fa tegoon mooy Muawiya radiyallahu anhu ne xalifa fara'a fiha tasawir léegi nag Seydina Abu Hurayra bi mu duggee kër marwaan le gouverneur monsieur le chef le góor noor mu gis fa ay ay ay ay représentation ay ay ay ay ay ay image fa qaala mu ne sami'tu moom Abu Hurayra mu ne Marwan man dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa salaam yaqulu mu naan qaala allah azza wa jalla borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na wa man azlamu ana kan moo dàqatooñ mi man ci ki nga xam ne dahaba dafa dem ko di bind xalqan am mbind ka xalqi comme sama mbind di defee di fexe def ni moom fal yaxluqu dharra bu leen dinañ nañ nañ nañ bind li nga xamante ne mooy dara ab pepp waaw <laughs> waaw wal yaxluqu loolu am nañu ne mooy yow dukkat wal yaxluqu habba waaw mais zarra mooy lu gën a lu mu tiiw tuuti tuuti misqaala zarratin nañ bind lu toll noonu bu dee mën nañu wal yaxluqu nañu bind habba ab pepp voilà lële wal yaxluqu mooy atum fële zarra waaw fii wal yaxluqu nañu bind wo li nga xam ne mooy habba ab pepp wal yaxluqu te loolu xadis boobu mooy xadis mille six cent quatre-vingt-trois ci ñun voilà ci euh, buntu bi mooy xadis Ibn Mas'ud bi nga xam ne moo tegu ci suñu ñeenteelu xadis bi bi ci tegu après mooy bu Seydina Abu Hurayra bi mu ne kon wal yaxluqu darra waaw aw li yaxluqu habba wala nañ bind ab ab pepp bu dee mën nañu aw li yaxluqu sha'ira nañu yi euh, ap orge bu dee mën nañu dara voilà loolu nag manuñ ci tous voilà <laughs> wala euh, euh, am nañu ne kii nu tudd dara euh, bale mooy fourmi la ci jublu voilà mooy ab melentaan wala buñ mënee nañ defar ab wala buñ mënee nañ def sha'ira mooy grain wu or voilà am nañu ne zarra mooy melentaan loolu buñ agsee ci xadis boobu dinañ ci gine a taxaw insha allah mu ne axrajahu al-Buxaari mu ne imaamul Buxaari soloo na ko fii baabi naqdi suwar mooy bunt boobu mu ne wax dindi li nga xam ne mooy Euh, image yi te waxoon nañ ko bi ñuy tàmbale mu ne wa muslim fi hadal baab imaam muslim indi na ko ci bunt bi mooy muttafaqun alayhi la boo seetloo imaamul nawawi rahimahullah hadith yi mu indi yi yépp <laughs> ay hadith muttafaqun alayhi la wala bu nekk benn ci sahih allahu akbar waaw amul ci pour wane lii dafa nekk loo xam ne wax joo xam ne kenn mënu la sikki sàkk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax waaw kudul koo xam ne fii qalbihi marad ak sikki sàkkaam ça ne veut rien dire comme jar da bàyyi xel waliyasu wallahi billah léegi kon <laughs> ñeenteel mu ne ñeenteelu xadis bi wax ci tere gi nga xam ne moom lañuy ñuy tere représentation yi image yeeg yooyu mu ne xadisu abi talha mooy xadis sayna abu talha fil baab mooy ci bunt bi te moom la imaamu Nawawi daal di euh, boo ginnaaw bi mu tegee bu Seydina Abu Hurayra biñ la wax léegi Seydina Ibn Mas'ud bi mooy ñeent yi nekk bi ci tegu mooy bu bi ci tegu mooy Abu Hurayra bi Abu Zur'a ne damaa dugg moom bi ci tegu mu teg ci bu Abu Talha moom lañ la waxoon laa tadxulul bayta malaa'ikatun laa tadxulul malaa'ikatu baytan fiihi kalbun walaa suura moom lay indi nii mu ne hadiisu Abu Talha hmm? bàyyi jiit la abo muy muy bàyyi jiit la Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anil jami' Eh, nga xamante ne nii lan la lan moo am foofu mooy laa tadxulul malaayikatu malaayika duñ dugg kër goo xam ne nañ saa moo ko daa am xaj wala image du caaganten image mu ne cinquième an abi hurayra juróomeelu xadis muy jële ci sayyidina mawlana abu hurayra marfu'an loo xam ne yëkkati na ko ba ci yonent balay saa sam mu ne yonent saa sam nee na la tadxulul malaikatu baytan fihi tamasil aw tasawir akhrajahu muslim fi hadha al bab mu ne lool sayyidina abu hurayra moo ko yëkkati ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne abu hurayra nee la yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na malaaka yi kër ay moo xam ay ay statue la wala tamaasili wala aw tasawir wala ay image yoo xam ne yu ñu fa def la mu ne akhrajahu muslim fi hadal baab ma muslim moo ko ndi ci bunt bii ñu nekk mu ne sixième hadith juróom benneel mu ne an abdillah ibni abbasin bi romb na mooy bi nga xam ne mooy mille six cent quatre-vingt ak mille six cent quatre-vingt-un suñu ñaari euh, ñeenti hadith yi ñu boole ñaari ci mujj mu ne mu ngi jëlee ci ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qaala mu ne sami'tu Muhammadan gisoon nañ ko ci taxriij bi kii nii mo expression bi exactement fi ko imaamu Muslim ëndee mu ne dégg naa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan man sawwara suratan fi dunya kullifa yawmal qiyamati an yanfukha fihi ruh te loolu imaamul Bukhari bii mooy muttafaqun alayhi bi la wa laysa bi naafiq mu ne loolu mu ne dégg naa sayyidina Muhammad mu ne képp sallallahu alayhi wasallam képp koo xamante ni nii daal di ngay defar ci image yi représentation yii def nga ko dees na la yenn bésub taxawaay ba nga daal di ci ëf ruux te doo ko def mu ne la imaamul Buxaari yi moo ko soloo li buntu bi gis nañ ne imaam Muslim yi soloo na ko mooy muttafaqun alayhi la Abdulillah mu ne kon léegi nag juróom-ñett juróom-ñaareelu xadiis mu ne qaala Sa'id ibn Abil Hasan léegi muy nettali nettali bi nga xam ne mooy bii la mooy euh, frère alxasan ibnu yasaar bi alxasan al-basri woon fa jataayu sayyidna abbaas ñu koy laaj muy tontu benn waay jóge na lé daal di agsi moom lay wax nii ba ibnu abbaas ne ko jege moom lay wax nii mu ne kon wax na sa'iid ibnu abil hasan rahmatullah ala al-jamii eh, rahimahullah qaala kuntu inda ibni jaa'ahu rajulun fa qaala ya ibn Abbaas mu ne ma ne woon ci ibn Abbaas radiyallahu anhu waa ci noonu rek fekk muy jàngale ñu koy laaj muy tontu loolu taxawoon nañ ci ci taxriij bi léegi nag mu ñëw ñeena benn waay dikkal ko ne ko ya ibn Abbaas yow doomi Abbaas yi radiyallahu anhuma inni rajulun innama ma'ishati fi sun'ati yadi man kat li may dunde mooy sama loxo laay liggéey li may liggéey sama loxo wa inni taman hmm, asnaw damay liggéey haadi tasawir mooy image yi laay defar de fa qaala ibnu abbas la uhaddithuka man duma la nettali de illaa lulu maa la nga xam ne samentu dégg naa min rasulillahi di ko jële ci ndawal yàlla li sa sa samentu dégg naa ko yaqulu mu naan léegi mu wax ba mu jeex kon jarul ñuy toppaat lii lépp parce que lii xam nañ ko kon léegi ci la ko waxee waa ji mel ni ku ku am douche froide ku ñu dóoruwu yat waaw mu ne ko bu dee ne manoo bañ nga lu dul manoo def fa alayka bi hadha shajar defalal garab gi wax nañ ko sànq te mooy ay hadith yi nekk voilà ak loo xam ne amul ruux léegi mu ne huitième hadith mu ne an abi juhayfa lii mu ngi koy jële ci beneen euh, sahaaba abu juhayfa wahb ibn abdillah as-suwa'i radiyallahu ta'ala anhu sahaaba la woon annahu qaala taqoo woon ginnaaw gi ak sayyidina ali abi ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma mu ne mu ne annahu qaala nee na inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an thamani ad-dam wa thamani al-kalb wa kasbi wa kasbi al-baghi wa la'ana akila ar-riba wa mukilahu wal washima wal mustawshima voilà mu ne al al Seydina wa Mawlana Abu Juhayfa wa ibn Abdillahi Aswayi rahimahullahu taala mu ne yonent bi alayhi salaam nee na ah mu ne ndaxa anna nabiyya kana yonent salaam dafa tere li nga xamante ne nii mooy eh, akila riba waaw mooy ki nga xam ne moo naan till waaw <laughs> waaw. di lekk ribaa waaw di dóor muy daanu waaw mu ne kooku rëbb na ko waaw waaye rëbb na tamit ki nga xam ne wal mu wa muuki la ak ki nga xam ne moom moo koy lekkale waaw kooku tamit da bokk na ci ci ci reb gi waaw kooku moom rëbbëlis nañ ko waaw mu ne léegi ginnaaw loolee wal mustawshima alwaashima kii kii lekk la riba kii lekk waasima mooy wasmu kii def wasmu nga xamante ne waxoon nañ ko dagg kii yi mooy façon tatouage yi voilà tatouage ak ki nga xam ne moo koy def ak ki nga xam ne moo koy daw sa def ak ki nga xam ne mooy ñëw ne ah léegi nag man damaa bokk nag ngeen defal ma voilà kookee di ko def lu wal mu léegi mu teg ci fii mu ne noonu ana daa njëkk na ha dafa tere an samanil dami mooy njëgu deret mooy lépp luy deret di ko jaay daa xaraam wa kal kalbi ak njëgu xaj loolu taxawoon nañ ci wa kasbil baghi ak li nga xam ne mooy njaalookat bi prostituée bi jaaykatu boppam bi lañ koy jox ngir mën a àgg ci moom ay tarifam wala anata dëbb na aakila riba après mu ëndili lekkatu riba muukila ak tañ koy lekk koy lekkale wal waasimati def tatouage wal mustawsimati tàkku ne nañu ma tatouer wal musawwir ak ki nga xamante ne moom mooy taxaw ne bon man nag gaay leen ngeen defaral ma li nga xamante moom mooy kiy defar image yi voilà voilà mu ngi noonu léegi kon loolu euh, leer na léegi nag ñu daal ñu daal jàllaat ci ci euh, euh, ci ci beneen mu ne moom al al al al cheikh ah <laughs> ah cheikh Muhammad Taqi al Usmani rahimahullahu taala léegi mu indi beneen mu ne beneen xadiis a ngi ana beneen neuf neuf mu xadiis buy wone ne lii nii dafa xaraam mu ne waan Aïsata mu ne an Aïsa boobu sayyidatu Aïsa ba lay mooy xadis suñu xadis bu njëkk bi mooy deuxième xadis bi waaw bi mu ne ci bunt bi mille six cent soixante dix neuf jarul ñu siy kiiwaat mu ne yeneen saa sam dafa dëgmal ci ab tukki fekk damaa muur sama angaar bu ndaw soosee may def samay bagage benn rido voilà nee na mu daal di koy xotti xar kanamam soppeeku après daal di koy xotti ne ñi nga xam ne ñoo gën a tar mbugal yow Aïsa mooy ñuy niru dundu yàlla nee nañu dagg ko defal ko ñaari benn njeganaay wala ñaar voilà muttafaqun alayhi léegi mu ne dixième kon an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu te xadis bii nag ñu tudd tamit moom mooy topp ci xadis Abu Talha bi fii ci Riyad bi xadis mille six cent quatre-vingt-cinq waaw mooy boo jógee ñeent yi ñu jóge Ibn Mas'ud a ci tegu après Seydina Abu Hurayra après Abu Talha après Ibn Umar beneenam mooy bii nag mu ne Seydina Ibn Umar mooy bii moom lañu jël an Abdullah ibn Umar jël ci radiyallahu anhu annahu qaala neena wa'ada Jibrilu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam farasa alayhi mu ne yonent sa dina Jibril daa jox rendez-vous yonent saa salaam te tuddoon nañ ko tamit farasa alayhi mooy fa abta mu yéex a ñëw rendez-vous ba yonent salaam gisu ko voilà nee ngi nag hatta stadda ala nabi mbir mi mujj tar tar tar ba yonent saa salaam xaar xaar gisul fi naa Jibril te moo ko joxoon rendez-vous quoi heure bi. léegi affaire bi tar ci yonent saa salaam léegi nag mu daal di génn yonent saa salaam génn fa xaraja nabi saa salaam fa laqiyahu sayna Jibril daal di dajeeg moom léegi fa shaka ilayhi ma wajat yonent saa salaam daal di koy wax li nga xam ne daal loolu la jàppoon lool la mooy ah Jibril yow dañ maa dañ ma joxoon daan vous xaar naa la xaar gisuma la fa qaala sayna Jibril alayhi salaam ne ko inna la nadxulu baytan fihi suura wala kalb ne ko ñun malaaka yi dañ dul dugg kër goo xamante ne wala néeg boo xam ne daa am image wala xaj. mu ne axrajahul Buxaari bi imaamul Buxaari rahimahullah moom moo ci wéete fii baabi laa tadxulul fii baabi laa tadxulul malaa'ikatu baytan fii suura voilà mu ngi noonee mu ne waqad marra hadiisu Aysa wa Maymuna fi haadihil mu ne loolu hadiisu sayyidatu Aysa ak Maymuna romboon na ci li nga xam ne mooy parce que loolu lenn la mooy sayyidatu Maymuna dafa nettali même hadiis bu mel nii xew-xew bu mel nii ak sayyidatu Aysa yeneen mu toogee di xaar Sayyidina Jibril gisu ko. ndekete jekki xelam dem ci benn xaj bu nekk ci suufu lal bi mu xool muy xaj bu ndaw mu ne génne leen ñu génne ko après sotti fa ndox léegi après Seydina Jibril nag ñu ñëwee mu ne ko li taxoon mooy loolu voilà mooy ñun du ñu dugg kër goo xam ne wala néeg boo xam ne daa am xaj wala ab image loolu lay dund nii mu ne onze an Jaabirin beneen xadiis ba léegi di wax ci tere yi ñëw di wax tere image yi lay représentation yi mu ne an Jaabirin jëlee nañ ci Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu annahu qaala nee na naha tere na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ani suurati fil bayt li nga xam ne mooy image ci biir néeg ci kër wa naha an yusna zalik te tere na ñuy defar loolee hmm? mu ne an aliyin beneen boo xam ne douzième sayyidina ali ibn abi talib asadullahi al-ghalibi amirul mu'minin radiyallahu taala anhu annahu qaala neena li abil hayyaj bii mooy xadisu mujj bi imaamu Nawawi indi ci suñu téere bi suñu buntu bi ñu nekk baabu tahrimil hayawan taswir al xaywaan mooy xadis bi mujj mille six cent quatre-vingt-sept mooy xadis Seydina Ali ibn Abi nga xam ne imaam Muslim moo ko solo moom la mujjee boobu mooy bu mujj ci suñu buntu bi mu ne kon Seydina Ali ibn Abi Talib na wax na li Abul Hayyaaj al Asadi benn taabi'i taalibe sahaaba boo xam ne Abul Hayyaaj la tuddoon mu ñëwee foofu dinañ gis turam Hayyaan ibn Husayn al Asadi ne ko rahimahullah ala ab'athuka ah alaa ndax man ab'asuka duma lay yebal alaa li nga xam ne maa la nga xam ne ba'athani alayhi yebal na ma ci alayhi ca loolee rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ndax duma lay yebal loo xam ne yeneen saa sax boo ma ko saaroon yónni woon man ne ma demal nga defi ko est ce que loolu man du mission bu mel noonu du ma jëlaat loolu moo yónni woon wax la ko abul hayyaaj ah, nga daal di koy dem def waaw mooy oh tey oh maa ngi déglu de loolu kay ndaw teraanga <laughs> waaw mu ne ko nag mooy lii mu ne nag Eh, mooy allah tadaa lii la ma la yoon saa sala waxoon mu ne allah tadaa yow ali bul bàyyi suuratan benn image fenn illaa famastaha lu dul na ko fomp na ko dindi ba mu na ko dindi wala xabran waaye bul fekk ab ab xabru boo xam ne mushrifa bu ñu yëkkati la ba ci kaw illaa sawaytahu lu dul nga daal koy maasale côté <laughs> boobu ñu ci ñëw <laughs> bu mu ñëwee foofu ah, bon xam naa duñ ci taxaw niñ taxaw woon ci siira bi <laughs> <laughs> parce que masala la beneen boo xam ne moom beneen mbir na moom <laughs> waaw surtout temps yooyu nga xam ne lañ ko doon def daa fekkoon <laughs> jamono yi euh, ñooñu nekkoon Mali ñëwoon jëloon Mali euh, ak mi muy euh, al xaw ma au Maghreb ak ñi àndoon ak ñoom ñi nga xamante ni daal ñoom dañoo jëwoon yenn pouvoir yi ci kaw noor beek yooyu ay Tombouctou yooyu doon yàq li nga xam ne mooy tombeaux yi naan saint yi nekk foofu xaw ma ñaata saint ay ay ay euh, nitu yàlla yoo xam ne seen tomb yi comme que dañ koo yëkkati woon kii ñu daal di maasale lépp ngir doxal xadiis bi ak ne loolu loolu ndax loolu mooy sunna waaye tamit euh, loolu indi na ngandum problème euh, temps bon boobu man di dooguma mooy fële ca as-Saudi as-Saudiya muy Arabia as-Saudiya bi nga xamante ne xam nga mooy Baqiya génn al-Gharqadi almeri gën siiw ci àddina bi yi nekk Medina dañ fóol fa lu ëpp saxaaba yi foofu lañ nekk ak njaboot yonent bi alayhi salaam ñoom sayyidatu Fatima ñeneen ñoom sayyidina al-Abbas ñoom sayyidina Usman na Affan ñeneen ak ñeneen radiyallahu anil jami' ñoom sayyidina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anil jami' léegi mooy baqiya boobu euh, euh, xam nga daa amoon ay kii bi euh, famille Ali Saoudi di fa ñëw daa amoon ay ay ay dañu yëkkati woon amoon na ay ay ay tabax yu amoon ci biir bàmmeel yi nga gis ñu defal ay tabax comme rek ni koy gisee ñun suñu bàmmeel yi boo demee Sénégal yenn kii nga gis ñu tabax fii kii yëkkati fii léeg-léeg ñu yëkkati sax bu kaw ay bâtiment yu kawee daal di koy muré defar ko ñii di ay ay ay ay ay ay ay carreau ay kii voilà yooyu yëpp dafa amoon ñoom bi saoudien yi ñëwee <laughs> mooy bees <laughs> yi e waa Ali Saoud bi jëlee kii ne dañuy maasale bàmmeel loolu indi woon na wax ju rëy ci monde bi à travers le monde islamique ci protestation yoo xam ne yeneen pays yeneen euh, gox wu l'islam yi ñu ngi ko doon kaas ne loolu bu ñu ko def nangam ak nangam mais teewu leen def nañ ko moo tax boo demee Baqiya gis nga bàmmeel yi amul fenn fu ñu tabax voilà mooy loolu it mooy loolu lépp ay mas yoo xam ne dafa surtout ñun jamono ji ñuy def siira bi côté yooyu moom daa fekkoon jamono doot waa nga dégg ñenn ñi Sénégal ñenn ñi di wax voilà yenn sëriñ si di tàkke gaa yooyu ne dëgg bu ñu yàlla ak nangam ay yéeféer lañu ma ne loolu amul waaw ak ku ko wax du dëgg waaw ñooñu moom ne du ñu ay yéeféer lañ du dëgg waaw waaw def nañ nag lu la naqari ça ne veut pas dire loolu ay eh, da leen def yéeféer waaw te loolu après gisoon nañ masala boobu guddaloon ko ci ñaari côté yépp waaw ku nekk say lay li tax dañ ko Euh, yëkkati bàmmeel c'est xaraam dañ koo war a masale ak ñi nga xam ne dañoo jàpp ne loolu euh, bon du loolu lañ xaraam voilà waaye loolu amaana buñ ci ñëwee pas ci fii nii waa mais après bon on continue après on verra d'ici la la situation est-ce que on va s'y xuus ou on ne va pas s'y xuus <laughs> insha allahu taala parce que bu ma juumul kitaabul umuurul manhiyyi anhaa dafa mel ni am na ci benn wàll bu ci imaamu Nawawi def. bon dinaa ko gën a vérifier parce que in lam yuxti zanni bu dee ne sama njort ak sama li ma euh, kii affaire bi amul dafa mel ni am na ci dinaa ko vérifier insha allah léegi nañ continuer al cheikh Muhammad Taqiya al Usmani hafidahullah mu ne kon Seydina Ali ibn Abi Talib lii la wax Abul Hayyaj al Asadi léegi kon loolu la mu ne hadis boobu ah, akhrajahu Muslim fil janaiz voilà baabul amri bi taswiyatil qubur mu imaam muslim indi ko ci euh, al janaa'iz téereem ci euh, kitaabul janaa'iz buntu bi shura yi def digle buñ digle nga maasale xabru yi mu ne al imaam at-Tirmidhi indi na Abu Daawuda léegi nag al imaam euh, taqi al cheikh taqi al usmaani mu ne mu ne treizième hadith Naji alhadrami an abihi an aliyin radiyallahu anhu fi hadithin tawil an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu dhakara an jibril alayhi salatu wasalam annahu qala innaha thalathun lan yalija fihi lan yalij lan yalij fii lan yalij malakun lam lan yalij malakun maadamu fiiha abadan wahidun minha kalb alhamdulillah aw janaba aw suratu aw suratu ruh alhamdulillah mu ne akhrajahu ahmad fi musnadihi kama fi fathil baari wa axrajahu aydan an-nasaa'i wa ibnu maaja muxtasaran wa sanaduhu jayyid kama fi fathir rabbaani mu ne hadith la boo xam ne Abdallah ibn Naji al-Hadrami moo ko jëlee ci Seydina Ali ibn Abi Taalib mi jëloon hadith yooyu juwees boo xam ne mu ne bu gudd la mu ne Yonent bi alayhi salaam moo doon tudd di jëlee ci Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam mu ne ñett yi ngi malaaka du fa dugg mukk fekk ñu ngi ci benn bërëb moom bërëb boobu wala néeg boobu wala kër googu malaaka yi duñ fa dugg waaw benn malaaka lay yali doo dugg mukk mukk malakun benn malaaka maadaamoo fii ha abadal fekk ñu nga tax ñi nga xam ne dañ ne lii malaaka xadiis bi naan malaaka bu Abu Talha bi ne leen saa saam nee na laa tadxulul malaa'ikatu baytan fii kalbun wala suura malaaka yi duñ dugg benn kër boo xam daa am xaj wala image ñu ne lii malaaka yépp la parce que imam Seydina Jibril fii li mu wax dafa benn benn malaaka même malaaka yi bind sax waaw moo tax ñenn ñi ne ca buntu ba mooy dañuy nekk fële yàlla di leen di leen wan waaj li muy def ci biir ñu koy bind mais sans ñu dugg waaw te nag fépp foo xam ne malaaka yi moom du dañ faa interdit di fa dugg waaw foofu nag saytaane yaa koy occupé ah loolu moom waa ma xaala wal iyaadu billah léegi kon xadiis Seydina Ali bi radiyallahu taala anhu mu ne ñett yii loolu Seydina Jibril di wax yoneen saa sam di ko jële ci moom mu ne mu ne min ñett yii mu ne min euh, abadan waaxidun minha kalb foo xamante ne nii daa am ab xaj bu fa ne ab kër wala néeg duñ fa dugg aw janaaba wala koo xam daa am janaaba bu ñu fa dugg aw suuratu ruux wala koo xamante ne nii daa am Euh, image boo xam ne daa lañ fa représenté daa am ruux mu ne lii imaam Ahmad moo ko soloo ci Muslim comme li nga nekk ci Fathul Baari bu al-Hafiz Ibn Hajar mu ne naka noonu soloo na ko imaam An-Nasaa'i Ibn Maaja ñu tëkkal loo xam dañ ko euh, tënk voilà mu ne sanadam bu jayyid la comme bi mu ne ci al-Fath ar-Rabbaani rahimatullahi ala al-jamii' léegi mu ne an <coughs> léegi nag dernier bi hadis mu ne an Aïshata quatorzième bi waaw fukk ñett fukk ñeent mu ne muy jële sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna qaalat nee na lamma ishtaka an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dhakara ba'du nisaa'ihi kanisatan yuqaalu laha Maariya wa kaanat ummu salamata wa ummu habibata atata arda al-habasha fa dhakarata min husniha wa tasawira fiha fa rafa'a ra'sahu fa qaala ulaa'ika idha maata fihim ar-rajulu as-salih banaw ala qabri masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaa'ika shiraaru xalqillah axrajahu al-Buxaari wa Muslim wa Nasaa'i mu ne bu mujj bi mooy hadiis Sayyidatu Aysa mu ne bi nga xam ne Yonent saa salaam ci la wopp woppam bi nga xam ne ci la génn àddina lay wax. mu ne dafa am lenn ci soxnaam yi dañu doon dañu ne dañu doon nekk tout le temps ci Yonent bi saa salaam nekk Sayyidatu Aysa radiyallahu anha nee na benn bés léegi am lenn ci soxnaam yi di nettali bañ nekkee Abasini Abisini muy Éthiopie. benn église boo xam ne Marie la tuddoon comme ni nga xam ne dañuy jénge gis waaye l'église Sainte Madeleine l'église Sainte Hélène euh, Hélène bokk l'église euh, Jean Baptiste ak yu mel noonu mooy nga gis église yi dañuy am ay tur yu ñu di voilà léegi église boobu nag Marie la tuddoon waaw léegi euh, mu ne te um yaay Ummu Salama ak Ummu Habiba ñoom ñooy ci soxnaa yoneen saa sam ñoo ne woon Éthiopie voilà léegi euh, muy ummu salama mooy hind voilà soxnaa yeneen sa salam te abu salama ne woon boroom këram ñoo fa àndoon léegi ummu habiba mooy ramla bint abi sufyan yeneen sa salam moom la najaas yi joxe woon kanam foofu le voilà mu ne ñoom dañoo jóge woon ñoom dañoo dikkaloon suufu si ni foofee ñoom ñaar ñu tudd que ne que ne waaye ñaan ra ñii foofale église boobu di tudd ci rafetaayu ci église boobu ni mu rafete mooy ni ñu ko tabaxe ni mu rafete ak dessin ya fa nekk wala représentation ya fa nekk yeneen saa saa malgré di feebar bi metti mu yëkkati boppam mu ngi leen doon déglu ni mu tëdd mu feebar metti ñoom ñuy waxtaan seen biir di waxtaan yeneen saa salam dégg leen yëkkati boppam ne ulaayka gaa yoo yële ñeen def loolee ñoom muy karcaan yoo yële ak ñooñe ida mata fiihimur rajulu salih bu dee nit ku baax daa faatu ci ñëw bana wala qabrihi masjida ci xabroom la ñuy ñëw tabax fa benn jullikaay summa ginnaaw gi sawar wu ñu daal di fay def représenté fii ci foo fële tilka suwar mooy façon li nga xamante ne mooy image yooyee mu ne ulaayika gaa yoo yële shiraarul xalq ñoo ñu yées ci mbindeefu yàlla yi voilà mu ne lool axrajahu soloon a xadiis bi ki nga xam ne mooy al Buxaari wa Muslim wa Nasaa'i ash-Shaykhaani ak al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullah ala al-jamii' léegi ah Cheikh Taqi al-Usmaani rahimahullah mu ne fa haadihi lii arba'atu asharata hadiisan marfuu'an mu ne lii quatorze hadis la yoo xam ne yu yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaam kulluha bu ci nekk tadullu day tegtale ala kawni tasawir te li nga xam ne mooy représentation yi moo am image nañ koy woow wala bokk lu ñu yett wala ku nekk selon ni nga ko dégg après en tout cas mooy image yi mamnuwa lu ñu tere loo xam ne lu ñu joyal la wa laysa fiiha te amul maa yu maa yafruqu bayna maa yufarraqu bayna at-tasawir allati laha jismun wa bayna at-tasawir al-marquma ala thiyab wal mu ne dafi image yoo xamante ne dañoo am koor xam nga imaamu Nawawi yoom nee képp ku la ne nam roqa gi mooy euh, hadith Sayyidatu Aisha biñ gisoon muttafaqun alayhi bii weesu moom bi muy wax mooy euh, coussin yooyu nga xam daa amoon ay dessin yi saa sam gis ko duggul ak buntu kër gi ak tamit loolu euh, rido ba mu defoon mu jot mu ko xotti kii bi mu ne loolu moom xam nga imaamu Nawawi nee na képp ku ne lii daa am li nga xam ne mooy ker ah kooku fa huwa lii moom gannaaw kii moom loolu wax lu neex la a nekk kenn fa def daa am kenn ak ab ab ab ab wisaada ab ab njëgënaay ab yooyu yore saa salaam wax ci li muy yow nga ne loolu non booy yi am yi am ker quoi Imaamu Nawawi ne loolu qawlun baatil waxu nee bu kenn du dégg bu ko kenn dégg ci kenn jàpp loolu que ne loolu lu taxaw way xar yi si dina leeral yi boo <laughs> Cheikh Taqi Muhammad <laughs> Taqi mu ne lii moom. dafa deful benn différence entre yoo xamante ne daa am corps daa am jëmm photo yoo xam ne représentation yu am jëmm ak yoo xam ne dañ koo définir ci ay yére wala ci ay mbalaan wala ci ay tissu wala wal awra ak ay këyit amul benn luy différence yooyu yëpp waxay rihaak yeneen léegi kon ginnaaw lii nag kon wàllu njëkk waa ngoog léegi nag ginnaaw xadiis yi nga xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu jàllal na ci xadiis wax yi nga xam ne ay aasaar la yuñ toxale ci saxaaba yi radiyallahu anhu